bismillaahi rahmaani rahiim ñu ñëw ci nettalib juróom ñaar fukk beeg ñett dafa am bis mag ñi di waxtaan dafa am bis mag ñi di waxtaane Sëriñ Tuuba xaadalahoo law maxtaaralahoo ak lan la ñii naan yàlla la ñii naan yonente la sëriñ bu ubbi ni leen nu ngeen may woowe nu ngeen may woowe ngeen may woowe ñu ni teg sëriñ bi ni xanaa da ngeen may wax yàlla ñu ni ko waaw sëriñ bi ni mat naa wax waaye matuta wax ndax qul huwa allahu ahad xanaa da ma wax ab yonente ñu ni ko waaw sëriñ bi ni ab yonente lu mu am maa ko jox mbaa maa ko ko njëkk a xam xanaa da ngeen ma wax ab sëriñ ñu ni ko waaw sëriñ bi xaada lahu loxo maxtaaro ni ab sëriñ bu ma dëggoon sama we wii capp sama baaraamu sànqaleñ te mooy baaraam bi gën a tuuti ci ab tànk su ma sappoon sànni ko ci ab àll mbindeef mu dox ba yem ca we woowa moo gën sëriñ booy dégg ci àdduna daldi ne sunu barsax soreetul te wax leen ku ma doon xaju fi daldi wëlbatiku am ku ni ko mbàkke yaay cey sëriñ bi ni ko foofu la siiw na sëriñ bi daa bëgg ñu bañ koo jàppe yàlla subhaanahu wa taala te xam ni taqali wuut ak sunu taqali wuut ak kon ñun li muy wax rek lañu ñu mën a jàpp te mooy li ñu war ñu koy wax ci moom bokk na ci abdullahi jaamub yàlla bu mel na yàlla bëgg bokk na ca xalilullahi xaritub yàlla subhaanahu wa taala bokk na ci xabibullah soppeb yàlla subhaanahu wa taala bokk na ca jaaratullahi dëkkaaleb yàlla subhaanahu wa taala bokk na ca xadimu rasulillah sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuy liggéeyal yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi alihi wa sahbihi ci way ko ak tagg ko ak julli ci moom su ko defee baat yi nag ñi xam dara ci tasuuf xam nañu ni baat yu kawe la ñi xam dara ci yàlla itam subhaanahu wa xam nañ ni kenn mënu koo weesu wala alam ñoo ci nete juróom-ñaar fukk bi ak ñeent am na ñu a wax sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara ni ko sëriñ Maam Mor Jaara danga ko koo defalul li ngay defal ñi ci des sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaraloo ni leen li ma ko defal defaluma ko kenn ndax dama romb mu néeg ndey ñëpp ñëw ba ci moom ma bokk ak moom néegum ndey siiw na ndegam sëriñ bi moom leeral na ni bokkut kenn dara kon lii mu defal sëriñ Maam Mor Jaara doy na sëkk ak may ak xéewal ak jagleel ndax fu ñu ko tuddee dañuy wax moom soxna jaara radiallahu taala anha wala alam ñu ñëw ci nettali juróom-ñaar fukk bi ak juróom sëriñ bay saar radiallahu taala anhu dafa am bis mu taxan ba ñëw fekk maam cheikh ibra rooti bay bale ba mu sëppee aw sayam ni topp leen fii yéen taxawaalukat yi man bay saar damay lëggeel yàlla sama borom Sëriñ Tuubaa xaadalaw lahu maxtaara ko génn ni ko tuubal loolu nga wax mu ne ko yàlla saa boroom tuub naa ko sëriñ bi wax ko ko ba muy ñetti yoon sëriñ bi ni ko xanaa xamoo nit mën naa jaamu yàlla juróom ñaar fukki at te musu cee jeng benn yoon te te du tax ñu nangul ko ca dara waaye man képp koo xam ni danga nekk ci sama kër gi bàyyi ko ci sama buntu néeg bii dox ba ci sama buntu kër gi moo ëpp doole jàmm yàlla juróom-ñaar fukki at yu ñu nangu mbay saar dama mel ni ab baare yinde xam nga luy baare yinde mooy koo xam ni daa nekk ci biti di defub liggéeyam di def liggéeyub ki ci biir noonu laa def ak bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa ba mujj sunu borom subhanahu wa taala ci liggéey lool sëq ci jaam yi jox ma muy ab neexal sëq mooy tibb bu baax te pay gi muy fay gi ak seegut xanaa ab tubaab bu la liggéeyloo ba xolam sedd ca liggéey ba ba mu sëq ca wurus jox la xanaa lew na la doom mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko sëq boo bii mu ma jox nag ku ca bokk bu ma neexee ma lay digal jaamu yàlla di la tere mooy yàlla ba nga faatu ma tàbbal la safaan ba bu ma neexee duma leen digal dara ba ëllëg ma tàbbal leen ajjaan ndax diggante yàlla ak jaamam yoonu kenn nekku ci saq boobee ku ca bokk danga nga bu la neexee ak bu la naqaree waaye man képp koo xam ni dangaa jébbalu ci man te bis ba nga jébbaloo ci laa la mujjë teg bët du tee danaa la tàbbal aljana siiw na wahabali xayrul wara shafaaha fi man uhibbuhum wahum jamaaha kullu muridin bi yaloosu yashadu wa innahu hanil ata mubahadu wajhu allati yuhibbuni yabyaddu yawma wujuhi shuhada tabyaddu tawaafu kulla man alayya ankara an inda ilaahi wannabi lan yushkara nabiyuna xaada lii ma astabidu bihi ma aljamaati fadlan min masaayaahu yajiduni inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir isaa li rabbi anatil wujuhu fa lil jinaani minhu li tawjihu saqaa u man lam yahwani xad kutiba fi lawxi fi lawxika allasi yufidu lkutuba raama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdallahi talabta rasulallahi lii fawqa matlabi min allahi rabbi wa raja lam yuxayabi wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yasaa wallahu solfatlil asim ñoo ci nettali juróom ñaar fukk bi ak juróom benn Sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaralawoo daana soccoo banti weret kon ni ñuy njëkk a xam mooy daana socc socc itam sunna la soo xam ñu bariwul lu ko gën a màgg waaye daa mel ni ñu bëri dañu koo xaw a doyadil te yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallam nee na dana faj lépp ba mu des faatu nee na itam day merloo seytaane di gërëm loo yàlla subhanahu wa kon ku ko mënoon da ngay def fooy jàppoo ci waxtu wu nekk nga socc yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi nee na bu ma bañutoon sonal sama xeet wi kon dana leen digal ñuy socc ci julli gu nekk nee na itam julli gi nga socc gëni ne gi nga soccuwul juróom-ñaar fukki daraja wala alam ñoo ci nettali juróom-ñaar fukki beeg juróom-ñaar Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara daana taal matum jalambaan di jàng xasiida ba mujj muy taxaw ci xal yi ba mu fay siiw na daana jëfandikoo jalamaan loolu li muy tegtale mooy lu baax la ñu ñëw ci nettali juróom-ñaar fukk bi ak juróom-ñett Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar lawoo nee na Tuubaa jàng alxuraan ak jàngale ko laa fa digle ab jaayukaay sax bu mu fa am wala bu fa amee bu ñu koy wax ab nañu koy wax ab ja te bañ koo wax la leneen sëriñ bi dañuy xamal ni dëkk bii di Touba jaamu yàlla subhaanahu wa taala ak liggéeyal yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam wa sallama te mooy liggéeyal ko moo ko tax a jug dëkk yu nekk dëkk bu nekk am na lu ko tax a jug ak loo xam ni mooy seen hitte ju gën a màgg fii nag di Touba loolu mooy sunu hitte ji gën a màgg bu ñu ci nekkee def nañu li ñu war bu ñu ko deful bàyyi nañu li ñu war ba tey lii sëriñ bi wax xaadaloo la am waxtaan loo te mooy ab jaayukaay bu mu fi am dana xamle ni soxlawu fi dëgg dëgg yokkuk saahir yokkuk baatin la fi soxla kon war na bépp murit bu fekkee mënoo di jàngale alxuraan itam nga sax di dimbale kuy jàngale alxuraan te waxtu wu nekk ngay xamal sa njaboot li taxoon sëriñ Tuubaa xaadaloo laahu maxtaara lahoo sos dëkk bi walaahu alam ñu ci nettalib juróom-ñaar fukk bi ak juróom-ñeent sëriñ Abdullahi Jaane bi mu nekkee ak sëriñ Touba xaada lawo laaw maxtaara lawo ca gànnaar sëriñ bi da koo santoon muy jàng ba mujj nit ñi buñ ko rombee naa ko sa moroom yépp di liggéey yow ngay jàng rek mu wax ko sëriñ bi mu ni ko Abdullahi fii liggéey jaamu yàlla jëriñëwu fi ndigal rek ka fiy jariñ siiw na sëriñ bi da koy xamal ni moom mi mu àndal xam na lépp xam na itam ku nekk la gën ci moom moo tax ku ci ne la mu la digal mooy li nga li gën ci yow moo lay jariñ itam ci lii ci ngay xame ni ak tànn mooy li gën ci lépp ci misaal bu fekkee ñaari bu bu fekkee kii ñaari at moo ko dese ci àdduna bu fekkee kii ñaari at moo ko dese ci àdduna kii juróom benn fukki xat moo ko dese ci àdduna ku ci ne am na lu lay gën a jariñ fii ak fa nga jëm xam-xam yu mel noonu nag ñi koy xam duñu ko wax mukk ci lu dul ndigal moo tax mel na ni sëriñ bu mat ab sëriñ boo àndeek moom la ca des mooy topp ndigal bàyyi tere te rafet njott lool boo ko mënul nga bàyyi ko dem ci beneen sëriñ nag fi mu nii daa mel ni day bëgg a jeex ñi hittewoo lu baax itam noonu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un